ittaxaduu aymaanahum junnatan fasadduu an sabiilillah innahum saa'a maa kaanuu ya'maluun zaalika bi'annahum aamanuu summa kafaruu faṭubi'a alaa quluubihim fahum laa yafqahuun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 walillahi xazaa'inu samaawaati wal ardi walaakinna almunaafiqiina laa yafqahuun yaquuluuna la'in raja'naa ilal madiinati layuxrijanna al-a'azzu minhaa al-azall walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل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

ci kitaabu mawaaqiitu salaat wal jaami saxiix wal imaam amiirul mu'miniin abu abdullahi muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun al musalli yunaaji rabbahu azza wa jalla bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne kii di julli moom mi ngi déeyaaleeg boroomam azza wa jalla gisoon nañ ci xadiis sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu mu ñaari xadis yoo xamante ne benn bi dafay wax ne bu fekkente ne dafa am kuy julli ci yéen bu mu tufli ci ndeyjooram nekk noonu bu mu bu mu tufli tamit ci kanamam maanaam li féete kanamam waaye na tufli ci e, càmm maanaam nday si ronu tànku càmmooñ bi ak riwaayaat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëpp yëpp mu ne ndax li nga xamante ne moom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax gi nga xamante ne moom la ci wax dafa ne ndax ki nga xamante ne moom mooy aji julli almusalli yunaaji rabbahu fa innahu yusalli yunaaji rabbahu ndax moom dafay déyaaleeg boroom subhaanahu wa taala ndax inna ahadakum idha salla yunaaji rabbahu ni wér boor mooy kenn ci yéen su fekkente ne dafay julli dafay déyaaleeg boroom subhaanahu wa taala gisoon nañ ci beneen xadis bi nga xam ne ba tey sayyidna Anas moo ko indi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay digle ci ñu yemmoo saa yoo xam te ne dañuy sujjóot mu ne i'tadilu fi sujudi wala yabsut zira'ihi kal kalbi wa idha bazaqa fala yabzuqanna bayna yadayhi wala an yaminihi fa innahu yunaji rabbah na ngeen yemmoo su fekkente ne dangeen ngeen di sujjóot ci biir sujjóot ji na ngeen yemmoo te bu leen tàllal seeni lox kem ni nga xamante ne noonu la xaj di tàllale ay xasabam naka noonu suy tufli kon bu kenn tufli tamit ci kanamam maam li féete kanamam naka noonu bu mu tufli li féete ndeyjooram ndax moom kat dafa nekk di déeyaale ak boroomam subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ ci bunt bi nga xamante ne tàmbali woon nañ ci baabu al ibradu bi zuhri fi shiddatil har buntu bi nga xamante na moom mooy wax ne ci seral bi nga xam ne moom la ñuy seral ci tisbaar bi ci tar taru tàngoor maanaam mooy du leeral ne bu fekkente ne dafa tàng li nga xamante ne moom mooy li gënte loolu moom mooy li sunnay sax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tegtale naka noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu lañ ci wax ba mu des ne Shafi'i bu imam imam imam Shafi'i rahimahullahu taala moom daf koo tënk su fekkente ne maanaam ci ay conditions yoo xam ne insha allahu taala danañu ci ñëw mu ne gisoon nañ ci ci biir buntu boobu xadis bi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al ñoom ñi nga xamante ne moom lañ jëlee woon moom la Salih ibn Kaysan jëlee woon ci ñoom maanaam benn mu jaar ci al-A'raj mooy Abdurrahman ibn Hurmuz mu jëlee sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ak mu jël ko naka noonu tamit ci Naafi' muy Naafi' ibn Jurjus mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ñoom ñaar ñoo ko nettal jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne iza ishtadda al-harru fa abridu inna shiddata al min fayhi jahannam mu bu fekkente ne tar taru tàngoor bi dafa tar na ngeen daal di feral ndax tar taru ngoor moom mi ngi jógee ci ëffuk maanaam ak wàllu feeñu waayu jahannama maanaam mooy ëffuk jahannam maanaam moom mooy sawara woo nga xamante ne moom la ñuy wax jahannam inshaa allahu taala daañ ci ñëwaat léegi ak li nga xamante ne maanaam ngir na xadis boobu daañ ci gën a ñëw ndax moom inshaa allah moom la ñuy gisaat ci suñu xadis bii di ñëw wala boog dañ gis maanaam xadis bi nga xamante ne maanaa boobu la nga xamante ne euh, te jëmmi xadis bi nag daañu ko gisaat ci xadis bi ci tegu mu ne kon qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana ibn Bashshar hmm. euh, mu am ci riwaaya maanaam mu am haddathana Muhammad ibn Bashshar moom ngeen am ibn Bashshar yow ibn Bashshar Muhammad ibn Bashshar waaw yow Muhammad ibn Bashar waaw noonu la lu sax yi ñoo wuute mm-hmm. na haddathana maanaam ibn Bashar moom Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundaar mm-hmm. bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa uh, uh, uh, ñi nga xam ne ñoom la wa ashaabu kutubu sitta solo seen ay hadith mm-hmm. nga xamante ne moom mu imam la woon ci waa imaamu waa Basra yi rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn àdduna ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom sëriñ la ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam mu nekk seen sëriñ ñoom ñëpp mu bokk ci juróom-ñeent ñooñ nga xamante ne limoon nañ leen limaat leen qaala mu ne haddasanaa Gundar te moom mooy Muhammad ibn Jaafar Gundar wa Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullahu ta'ala nekk tamit imaamu waa Basra rahmatullahi alayhi mm-hmm. muy Abu Abdullah nekk laqantalam Abu Abdullah al-Hudhali al-Basri rahimahullah mm-hmm. nga xamante ne doomu jiit la lépp ci Shu'ba ibn al-Hajjaj bu loolu tax muy ëpp lu nga xamante ne moom lay solowee ci moom rahimahullah moom Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahimahullah mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala haddathanaa Shu'ba te moom mooy al-imaam Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki rahimahullahu ta'ala Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri thumma al-Ataki thumma al-Basri rahimahullah mi ngi gane àdduna quatre-vingt-deuxième année wala boog ba quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mi ngi ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy amirul mu'minin mu ne anil muhajir abil hasan te moom mooy muhajir hasan Euh, moom dañ koy wax muhajir di wax al muhajir mm-hmm. abul hasan at-taymi al-kufi rahimahullahu taala moom waa kuufa mm-hmm. euh, euh, rahimahullahu taala moom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ay xadisam moom mooy waa ashaabu kutubu sitta bam def al-imam ibnu maaja rahimahullahu taala moom mu ne sami'a neena annahu sami'a maanaam annahu nako moom sami'a dégg na zayd ibn wahb te moom mooy euh, euh, moom mooy Zayd ibn Wahb al-Juhani Abu Sulayman al-Hamadani rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Kufa mi ngi génn àdduna 96 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'iin rahmatullahi alayhim moom mi nga xamante ne dafa gàddaay gëm ngir gisi ji Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ay fan rek ñoom ñoo ko tere woon mu daal di gis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax ci yoonu bi nga xamante ne la jógoon ni dem day seeti ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen yenente bi génn adduna sallallahu alayhi wa sallam ci yoon bi moom moo tax moom moom moo tax nekkul saxaaba rahimahullahu ta'ala waaye siqala muy muxadram moom mu ne euh, moom mu ne mu ne mu ne an euh, Abi Zarr maanaam moom tamit hadith mu waa xaabu kutubu sitta solo nañ ko rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Abi Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an an Abi Zarr te moom mooy Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala àndandoo Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gën a siiwee ci dàqantalam Abu Zarr radiyallahu anhu waaye Jundub ibn Junaada la tudd radiyallahu ta'ala anhu moom nga xamante ne dafa gàddaay moom mooy exemple a koo xamante ne noon ansaar yi la boo xamante ne dafa gàddaay demoon Makka maanaam moom Makka la tuubee maanaam radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom euh, fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi nag ne ko waaw tuub nga waaye maanaam mu naroon façon na lool waaye ne ko dellul saw dëkk nag ba yàlla def mbir moom mi ngi génn adduna fanweereelu at ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Seydina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne moom mooy musnadam mooy deux cent quatre-vingt-un hadith yi nga xamante ne muttafaqun alayhi moom mooy fukk ak ñaar mooy douze hadith moom la imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhi ma dëppoo solo imam al-Bukhari wéetoo ci ñaari hadith imam Muslim wéetoo ci fukki hadith ak juróom ci hadis sayyidina Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na azzana nodd na muazzinu noddkat annabi yenente bi sallallahu alayhi wa te moom mooy sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu moom nag li nga xamante ne moom mooy leeral ne sayyidina Bilal la radiyallahu anhu moom mooy ne ay riwayat yu bari ñoom ñoo ko wax ci la ñuy xamee ne ñun moom mooy mooy ki nga xamante ne moom moom moom moom moo ko moom mooy noddu bi mu ne Seydina Bilaal radiyallahu anhu kon moom mu ngi nodd az-zuhr tisbaar li moom moo tax di gën a leeral ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi nga xamante ne moom la indi woon ci euh, te ñu gisoon ko ci mujj mu nekkoon xadis bi weesu moo fi Yonent bi naan sallallahu alayhi wa sallam iza stadda al-harru fa abridu an as-salaati fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam xadis boobu day tegtale ne maanaam day li muy wax maanaam ci waxtu tisbaar la mën a nekk loolu waaye insha allahu taala xadis bii ñu nekk moom moo koy leeral moo tax yee mu ne mu ne tisbaar la am ne woon fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne abrid abrid abrid seralal abrid maanaam moom mooy xaaral ba kër gi sedd xaaral ba kër gi sedd loolu moom mooy li nga xamante ne moom loo wax awwala boo qaala dafa wax ne intazir négal intazir négal maanaam kon ñu xam ne baatu négal googu maanaam abrit li muy tekki moom muy négal ba ker gi maanaam ba ba maanaam ab intazir hatta jaa al bardu wala boog hatta euh, jaa fay uttalul wala euh, wala hatta jaa az-zill wala yu mel noonu maanaam négal ba mu sedd wala boog négal ba nga xamante ne ker gi ñëw na wala book négal ba nga xamante ne am na takkandeer maanaam ker gu fi nekk maanaam suuf si sedd ak yu mel noonu lii bokk na ci li nga xamante ne moom la fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim di sukkandikoo di wax ne tisbaar maanaam li nga xamante ne moom mooy muxtaaru tisbaar insha allahu taala dañ ñëw ci waxtu yi waaye hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañ ciy sukkandikoo ne muxtaaru tisbaar kon li muy tekki moom mooy mi ngi ta maanaam mi ngi yem ci bu ker euh, bu bu nit ki ñaari maanaam takkandeeram maanaam bu tolloowee ak moom ñaari takkandeer ginnaaw bi nga xamante ne moom la ñu jël takk ndeeru jéngug jant bi loolu yëpp dañ ko leeral insha allahu taala naka noonu waaye dinañ dinañ dinañu wax tamit li nga xamante ne moom mooy yeneen wax yi boroom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim ndax loolu ñëpp ànduñu ci ak xanafiyyi rahimahumullah waaye li mu nekkoon nag bi mu nekkoon négal négal maanaam négal wala xaaral ba mu sedd négal ba mu sedd loolu bi nga xamante ne moom la ko wax bokk na tamit ci li nga xamante ne moom li lii li nga xam ne moom lay tegtale tamit mooy bu fekkente ne dañuy julli tisbaar mu ne wa qaala yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne maanaam shiddatal harri tartaru tàngoor min fayhi jahannama ci ci ëpp ëpp jahannama la bokk maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegtale euh, u njëkk bi euh, mu mu maanaam moom mooy ne jahannama dafa am maanaam te loolu moom mooy benn te jahannama moom mooy benn wàll ci wàllu safara yi nga xamante ne ñoom ñooy juróom juróom-ñaari. nga xamante ne safara juróom-ñaar la ci ay xaaj maanaam benn bi moom mooy jahannama te moom mooy bi nga ne moo ci féete kaw amma bi nga xamante ne moom mooy ci féete suuf moom mooy haawiya foofu moom mooy fi gën a suufee ci sawara te loolu moom mooy fi moo tax moom mooy fi naafiq yi di nekk comme le alquran ne innal munafiqina fi darakil asfali minan naar naafiq yi ñoom ñooy nekk ci ci ci darak maanaam mooy kaaw mooy kaaw bi gën a suufee kaaw mooy comme kaaw maanaam bu ñuy nag nga maanaam mooy fi gën a suufee ci ci jahannama maanaam ngir ne àjjana ay dara jaat la waaye safara ay dara darakaat la mm-hmm. maanaam daraja moom mooy bu fekkente ne étage mooy bu jëm kaw loolu la ñuy wax daraja mm-hmm. waaye dara daraka moom mooy loo xamante ne dafay wàcc suuf jëm suuf maanaam loolu nag fi nga xam ne moom moo ci fi gën a suufee foofu naa naafiq yi di am amma bi nga xamante ne moom moo nekk ci digg bi moom mooy moom mooy safar am na tamit safara bu ñuy wax lawa ak safara bu ñuy wax sa'ir ak safara bu ñuy wax jahan euh, euh, xutama am na safara bu ñuy wax jahim ak safara bu ñuy wax euh, sa'ir maanaam muy kon juróom-ñaari ay juróom-ñaari safara ak xutama maanaam muy juróom-ñaari safara li nga xamante ne benn safara bu ci nekk nag dafa am lu ko tax a jóg maanaam moom mooy ne nit ki su fekkente ne dafay def ay bakkaat ci ay cëram cër bu nekk dafa am mbugal boo xamante ne moom la approprier bu ko defee ci cër boobu moom la safara boobu di am di attaquer ci ci ci ci ci ci li mu def maanaam loolu moom moo tax alxuraan bi wuutale li nga xamante ne moom mooy safara yi niki noonu safara mbugal yi ay xeet la dafa am xeetu mbugal bi nga xamante ne moom mooy mbugal bi nga xam ne mooy mooy dal yaram am mbugal bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, bi nga xamante ne day lakk ngir ne lakk bi muy lakk yamul ci lakk ci kaw kese waaye day lakk te am na lakk bi nga xamante ne dafay lakk euh, te buy lakk day lakk day ciblé en fait mm-hmm. du du lakk rek li nga xamante ne moom mooy fii fii fi mbir mi fii li li euh, yaram yaram bi kese waaye day dem ba lakk sensibilité bi nga xamante ne moom moo defoon bàkkaar bi mm-hmm. noonu mu def beneen mbugal bi nga xamante ne moom mooy mbugalum euh, bi nga xam ne moom mooy mooy bu psychologique bi mm-hmm. maanaam bi nga xamante ne moom mooy mbugal boobu moom moo gën a métteeti maanaam moom mooy psychologiquement ni ñuy mbugalee nit ki maanaam ki nekk biir sawara di ko muy xam ne moom lii mu def moom moo ko yóbbee lii ni ki noonu mu nekk ay ak ŋàññ ak rëbb borom bi subhaanahu wa taala ak ŋàññ ak rëbbu malaaka yi naka noonu ak nit ñëpp comme ni alquran wax naan ulaa'ika alladhiina la'ana naan la'anahumullahu wa la'anahumul malaa'ikatu wan naasu ajma'in yàlla rëbb na leen malaaka yi rëbb leen naka noonu mboolem nit ñi rëbb leen naka noonu fi mu ne inna alladhina kafaru yunadawna la maqtullahi ashaddu min maqtikum anfusakum iz tad'awna ila al-iman fatakfurun yéeféer yi dañ leen di wax naan yéen di yàlla mere gi leen mere moo gën a garaaw mere gi ngeen mere seen bopp maanaam ñu maanaam da maanaam ñu xamee ci ne maanaam ne nit ki biñ bu nekkee biir sawara mere gi muy mere boppam lu tax mu ñëw fii loolu tamit bokk na ci mbugal yi ñu koy mbugal naka noonu mere bi mu mere boppam na yëg gi muy yëg ne ndekete boroomam mere gi ko mere moo gën a garaaw boobu tamit bokk na ci mbugal yi gën a tar naka noonu bokk na ci mbugal yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a tar mooy mbugal bi nga xamante ne moom la ñuy mere mere gi nga xamante ne moom euh, wala bokk euh, yëg gi muy yëg ne euh, borom bi subhaanahu wa taala da ko yiir boppam comme innahum yawma idhin an gën la mahjuubun ñoom de bis boobu wëlif seen borom subhaanahu wa dañ leen dañ leen di yiir maanaam dañ leen di yiir wëllif pour yàlla borom bi subhaanahu wa taala te bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la maanaam mbugal mbugal yi nga xamante ne ñoom lañ leen di mbugal moom mooy ne bàkkaar bu ci nekk ak la nga xamante ne moom la koy xañ ci xam gi muy xam boromam subhaanahu wa taala xam-xam yooyu tamit dañ ko koy xañ ak bànneex yi xamante ne ñoom ñoo ci nekk waaye daal ci gàttal jahannama daal moom mooy bi nga xamante ne moom moo ci féete kaw moo tax lu ci ëpp moom la ñuy tudd ngir ni maanaam féete gi nga xamante ne moom la féete kaw ngir xóot gi mu xóot ndax naam la tudd maanaam ci Jahannam la jóge am na nag maanaam moom mooy xóotaay mooy mooy buñ naan biirul Jahannam mooy seen bu xóot a xóot loolu foofu la jóge maanaam ngir ne foofu dafa xóot et ma fa nekk tamit dafay fi muy yegg ci yaram bi dafa xóot loolu kon mu ne bokk na ci liñ ciy beneen bi nga xam ne moom lañ ciy xame moom mooy ne Jahannam mi ngi daal mi ngi am ba léegi maanaam am na déjà am na nii loolu nag wuuteeg li nga xamante ne moom mooy pas-pasu Mu'tazila yi ñoom dañuy wax ne eh. euh, ma amagut maanaam sawara ak àjjana benn amagu ci te ndax bu amee léegi njariñ gu door maanaam njariñ la amul la maanaam lu fekk a am léegi loolu amul benn njariñ loolu moom euh, muy wax joo xamante ne waxu ko daanu ci sareet la dégg nga waaye lii mooy li nga xamante ne moom moo koy lii hadith euh, bii day bokk na ci li muy teg li koy tegtale moo tax mu ne fa iza tadal xar su fekkente ne tàngoor wi dafa tar kon fa abridu na ngeen seeral ani salaatu wala julli bi te loolu li muy tekki moom mooy julli tisbaar loolu nag li nga xamante ne moom moo ko indi moom mooy ne ker gi ni nga xamante ne noonu lay demee maanaam ak keral gi nga xamante ne moom la ñuy keral su fekkee eh, julli julli eh, eh, tisbaar bi jant bi dafa tàng maanaam loolu li muy tekki li koy indi nag mooy ne jant bi looy gën di jëm maanaam di gën a sori équateur bi loo koy gën di sori. takkandeer yi dañuy maanaam day gën a day gën a day gën a euh, euh, euh, maanaam takkandeer bi day gën a gàtt day gën a day gën a gudd maanaam luy gën a sori équateur bi bu jant bi day jeng takkandeer bi day gën a gudd te takkandeer bi hiver bi lay gën a lay gën a gàtt que été bi été bi wala maanaam hiver bi lay gën gudd plutôt lay gën a gudd ko été bi maanaam hiver bi moo tax dañuy gis hiver takkandeer yi dañuy gudd dañuy gaaw a gudd alors que été bi takkandeer yi dañuy dañuy dañuy dañuy gën a gàtt dañuy gën a jege jëmmi ki nga xamante ne moom mooy jëmm ji loolu mu nag moom mooy tax bu fekkente ne été dafa def te mu tàng ñu naan la nga xaar nga nekk ba mu sedd maanaam su ko defee nga mën a julli lool nag comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu wax nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan def hiver bi hiver bi da daan def bu tisbaar jotee mu nekk euh, diggante ñett ak juróomi euh, euh, ndëggu tànk maanaam mooy lan mooy tey moom su taxawee diggante maanaam ndëggu tànkam yi daal di koy teg ñetti yoon jàpp juróomi yoon selon période bi ñu nekk ci hiver bi su fekkente ne nag période bi ñu nekk ci été bi la mu def ko diggante juróom ak juróom ñaari ndëggu tànk loolu li koy indi li tax moom mooy ngir mu mën a nekk maanaam ngir mu sedd maanaam te loolu insha allahu taala daañ ci ñëw léegi nii maanaam moom mooy ne daal bu fekkente ne tisbaar loolu nag mooy seral gi kon li muy tekki mooy su fekkente ne dañoo war a julli tisbaar dañoo war a julli jamonoy été li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy ñu daal di seral mbir mi maanaam ñu seral ko mooy lan ñu nekk ba mu sedd ba takkandeer gi am ba nga xamante ne ter gi day sedd tuuti ñu doog a mën julli ci loola waaye nag loolu tegtalewul ñu dem ba génn waxtu wi abadan waaye nag ñu nekk tuuti loolu moom moo tax xanafiya yi nag rahmatullah alayhim daan ne loola pour mu mën a nekk faawu takkandeer yi war a tollu ñaari yoon jëm minute ci boppam sinon euh, bu ñu tegee boo amee miir bu ndaw takkandeer yi tax nga mën a def loola wala wala garab gi euh, takkandeer day tax nga mën a julli ci ronam mbooloo mi ñëw julli wala yu mel noonu loolu wala boog nit ñi mën a jaar fi ñu war a jaar ngir mën a dem ci jàkk ji julli loolu moom du du bu bu amee takkandeer du ràññeeku maanaam su amul takkandeer bu doy du ràññeeku te takkandeer bu doy ngir mu mën a am faw mbir yi lu mu bon bon seen jëmm yi mën a def benn yoon ak lu teg maanaam benn yoon ak lu teg waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci ak ñoom te loolu daañ ci ñëw insha allahu taala beneen mbir bi nga xamante ne moom la euh, maanaam waaye lii nag globalement maanaam mboolem borom xam-xam ñoom ñëpp ànd nañ ci comme ni nga xamante ne noonu la ko hadith bi waxe maanaam moom mooy su seet su tàngee jamonoy tàngoor ñuy nekk mais loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk masalan ci benn suuf ci ronu garab wala boog ñu nekk ci biir euh, benn kër war a doo wala boog ñu nekk ci jàkka ji maanaam julli jot loolu maanaam seral boobu dootul amati maanaam maanaam li muy fii li muy am maanaam moom mooy su fekkente ne dañoo nekk foo xam ne dañuy soxla nit ñii di ñëw wala yu mel noonu maanaam ñu nekk mbir mi sedd loolu nag li nga xamante ne lay tegtale moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa yaatu yërmande te dafay bëgg di ko jaamu ci circonstances yoo xamante ne yu ànd ak yërmande la te loolu nag euh, maanaa la boo xam ne lii tamit bokk na ci liy tegtale ne lii xadis bi ñu gisoon mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom mooy tegtale ne julli bi gën ci julli yi moom mooy maanaam nga teel a julli mooy as-salaatu ala waqtiha mooy nga julli ci waxtoom te moom mooy euh, li awwali waqtiha ci yeneen riwaaya moom mooy ci njaalbeenu waxtu wi hadith bii dafay tegtale ne bu fekkente ne tisbaar la te jamonoy tàngoor loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy li gën li nga xam ne moom mooy li gën beneen bi ci des moom mooy ne ëppub jahannama day waral maanaam euh, maanaam mbir yi am ci adduna bi cosmos bi loolu euh, daf ci am yu zahir ak yu baatin yi nga xamante ne yu zahir yi la dañuy am yu baatin yi dañuy am effet ci yu zahir yi ndax ëpp gi jahannama di ëpp xam ngeen ni loolu jahannama lay ëpp waaye terewul ngelaw ñun ngelaw loolu dañ koy gis ci suñu ci hiver bi ak ci été bi comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee léegi insha allahu taala maanaam mooy tàngoor wu tar wi ak seddaay wu tar wi loolu tamit dañ koy gis dañu gis ne kon lay xew ci baatin day am ay jeexital ci zahir loolu tamit bokk na ci li ñu ci jànge euh, loolu tamit loolu loolu te loolu nit tamit noonu la mel xew ci ba ci ci baatinam day am ay jeexital ci zahiram te loolu li ci gën a simple moom mooy tey bu ma gisee nit koo xamante ne mi ngi siiñ di di ree Euh, dégg nga euh, maanaam xar kanam gi di di euh, di di di di di jolli di melax nga gis ko muy muy muy muy tëb di yëkkati loxo yi maanaam da ngay xam ne kii dafa kontaan maanaam ànd ak ne man gisuma li nekk ci xolam waaye xam naa ne biiram moom li mu tëkkale ci biti moom moo may wane li ci biiram loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def moom ma tey tey bu ma gisee safaan bi tamit noonu su ma gisee koo xam ne bët yi dafa xonq mu muy këj wax bi saaga ak yu demee noonu bu ma ko xoolee damay xam ne kii dafa mer maanaam te loolu ànd ak ne gisuma xool bi waaye li muy def ci biti ak mandarga yi ci biti moom ma tegtale li ci biir naka noonu nag baatin noonu lay tegtalee zahiru nit naka noonu noonu la demee tamit ci mboolem mbir yi maanaam nit ki mënuñu ne la wax waa ku baax la li muy def ci biti lu bon la loolu mënta ne nit ki noonu mënuñu ne waa ji dafa bon fekk li muy def ci biti yëpp lu baax kese la te amul màndargay luy wane ne day tricher lu ne ci moom maanaam lool tamit beneen euh, mbir la euh, beneen mbir bi nga xamante ne bokk ci li nga xamante ne beneen beneen mbir <laughs> beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, bokk na ci li ñuy li ñuy jàngee ci suñu hadith bi mooy ne kon borom bi subhaanahu wa taala maanaam ngi gis ne kon jahannama comme day ëf période boobu muy ëf yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu yéen bu leen ci julli maanaam mooy julli googu nij leen ba ëf gi wàññeeku wala boog ba ngeen nekk foo xamante ne ëf gi du am jeexital ci yéen boobaa ngeen doog a julli maanaam loolu tamit day wane ni jullit war naa jéem a sori segam ci loolu lañ ko wax mu sori jahannama waxuma laaj ci leneen maanaam mbooleem xeeti waxam yi ak jëfam yi war na cee sori lépp loo xamante ne dafay dafay jege maanaam da koy gën a jegeel jahannama yàlla nañ ci yàlla musal mu ne xatta maanaam mu tekki ne xatta mbete ay naa ñu daal di gis fay a dellu e, dellu e, e, takkandeeru ak taluul ak ak moom mooy mooy tund yi maanaam moom mooy dot hmm. bu dot yi bu ñu gisee dot yi bu ñu kiiwee dañuy jekki-jekki maanaam bu tisbaar joxee jant bi ñëw te dëkk yi ñuy wax nag maanaam dëkk yëpp nuróole wuñ ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi ne masalan tey nit ki bu nekkee Makka wala Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nuróowul tey ak tey bu ñu nekkoon ci beneen ci beneen dëkk boo xamante ne jegewul noonu équateur bi wala boog dëkk bu bu nekk ci kaw la walla dëkk bu nekk ci suuf la léegi euh, mu ne. Euh, euh, kon euh, loolu loolu day tegtale ne waaw <coughs> ah, dégg nga loolu kon day day day day day day tegtale ne su fekkente ne tey masala dañoo dem ci dëkk boo xamante ne dafa jege équateur bi loolu moom ci yooyu yooyu lañuy mën a wax naan maanaam gis nañu takkandeeru doj bi maanaam montagne yi waaye su fekkente ne masalan tey dëkk la boo xamante ne dafa sori comme Europe fii nii bu jant bi été bi mu ñëwee bu bu jant bi wëlbatiku ngay daal di gis takkandeer yi commencé commencé commencé am ker yi commencé am ndax dafa sori équateur bi loolu moom moo koy indi su ko defee loolu maanaam ngir pratiquer hadith bi loolu bu boobaa day daal di aju ci dëkk bi ci jëmmi boppam maanaam dëkk yëpp nuróole wuñ ko dégg nga mu ne kon euh, su tar tar tàngoy mu ne mu ne kon nag ñu daal di gis doj yi doj yi euh, ñu gis takkandeeram su ko defee nit ñi julli ci takkandeer yi loolu nag ci tukki la amoon loolu insha allahu taala dana ko leeral euh, hadith bi <coughs> imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indiwaat hadith numéro 539 ak 629 ak 3258 imam Muslim indi na ko hadith numéro 616 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 401 euh, imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 158 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 21376 21441 ak 21533 kon dañu gis ne waa ashabu kutubu sitta ñu imam maanaam ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan al-Basri di waa Basra génn àdduna cent gane àdduna cent soixante et unième année génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom imam al-Bukhari ak Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rek ñoom ñoo solo ci moom amma imam euh, Muslim ak imam euh, Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom rahimahullah ala al-jami' qaala haddathana Sufyaan te moom mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan mooy al-Hilaali rahimahullahu ta'ala moom mooy abu abu Muhammad al-Kuufi euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna 107e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 198 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala mu lii ma nar a wax mokkal nañ ko min az-Zuhri ci al imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Abu Bakr gane àdduna 50e année génn àdduna 125 bi sallallahu alayhi wasallam di amirul di imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam doon fuqahaa as-sab'i te kenn ci ñoom la ko jëlee maanaam mooy an mu ne jëlee ko ci Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala di nga xam ne moom mooy sangu taabi'i yi di seen imam bu mag bi Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn rahimahu rahimahullahu ta'ala di sayyidu mooy Abu Muhammad al-Madani rahimahullah moom mi ngi génn àdduna ko mbokkam ñi nga xam ne ñooy fuqaha as-sab'a yi 93 ak jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy euh, moom mooy euh, Abdurrahman euh, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ki ëpp lu mu solo hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam cinq mille trois cent soixante-quatorze hadiis la yoo xamante ne cinq trois cent vingt-six yi muttafaqun alayhi la yoo quatre-vingt-treize yi nekk yoo xam ne imam Al-Bukhârî moo ko solo imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadiis muy eh, ci musnad imam ahmad rahimahullahu taala imam al-Bukhari am imam eh, eh, Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu am na ci 3870 hadis maanaam moom mu ne an nabi jële na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na iza stadda su fekkente ne tar na alxarru tàngoor bi fa abridu na ngeen seral bi salaati ci julli fa inna li wér boor mooy shiddatal xarri tar taru tàngoor min fayhi jahannam dafa nekk dafa bokk ci li nga xam ne mooy uppum jahannama la loolu muy beneen muy leeral gi nga xamante ne moom lay leeral te loolu mu ba tey comme niñ ko waxee léegi moom mooy ne tisbaar la maanaam mooy ne Euh, su tàkku su euh, euh, tisbaar moom moom la wax di ah, di am ngir ne tàkkusaan du yelloo moo tisbaar nga bàyyi ko noonu maanaam ba mu yegg ci dara darajey tàkkusaan lool itam du mën a nekk comme ni nga xamante ne noonu la umpewul kenn léegi muy hadith bi moom la ñu gisoon tamit ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna taxrij bi gisoon nañ ko foofa mm-hmm. mu ne waaye imam al maanaam mu teg ci eh, ci jëmmi càllala gi mm. ak nga xamante ne càllal bi jaar jaarante imam Ali ibn al-Madini mm. nag jële ko ci Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alah mu jële ko ci imam az-Zuhri rahimahullah nga xamante ne hadith la boo xam ne musalsal bil huffaz la mm. maa nga xam ne Ali ibn al-Madini comme mi nga xam ne noonu la nekkee hafiz di imam bu mag muttaqin nekk tamit koo xamante ne mooy docteur illay noom Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala moom maanaam moom du duñu wax mooy kan nga xam ne moom da maanaam ci martabay ñoom imaamu Maalik la toll rahmatullahi alayhi moom mu jëlee ci imaam az-Zuhri bi nga xam ne moom tamit kenn du wax mooy kan nga xam ne ñoom ñooy faas yu mag yi imaam az-Zuhri bu jëlee ci Sa'iid ibn al-Musayyib bu jëlee Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum loolu amul càllale bu gën a dëgër comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci mustalahul hadith mu ne mu indi càllale jëmmi càllale goo konti la solowee li nga xamante ne moom lay wax nii mu ne waxtakat jàmbat na annaaru sawara ilaa rabbiha jëm ci borom bi maanaam fii hadith bii day leeral li nga xamante ne moom lay leeral ni upp bi nga xamante ne moom la jahannama di upp mu ne jàmbat na annaaru sawara dafa jàmbat maanaam ñu xam ne seenu kon nag jahannam bi nga xam ne moom la doon wax wax la joo xam ne daf koo wax fekk safara yëpp lu ci jublu te loolu day faral di am ci alquran ak sunna maanaam comme naan innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiiha loolu ulaa'ika hum sharrul bariyya maanaam yéefiir nga xam ne mu ne maanaam yéefiir ladina kafaru maanaam ci waa ahlul kitab ak ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna way bokkaale ñoom ñëpp mu ne dañ leen di dugal fii naari jahannama ci sawaray jahannam bokk na tamit ci lii tegte leneen léeg-léeg daj bi dañ ko yox fekk sawar yëpp lañ ci jublu saa ñu bàyyi xel maanaam étape yi maanaam kenn ku ci nekk fi nga xamante ne moom mooy étape bi nga jagoo maanaam moom mooy bokk na ci li koy leeral comme ni alquran wax inna allaha jaami'ul kaafiriina wal munaafiqiina fi jahannama jamii'a naka bur yàlla day dajale ñi nga xamante ne ñoom ñuy yéefiri ak naafiq yi ñoom ñëpp ci jahannama mbooleen seen maanaam loolu moo hadith bi bokk na ci liy tegtale loolu moo tax mu daal ne ne sawara na jëm ci boroomam subhaanahu wa ta'ala fa qaalat mu ne yaa rabbi yow sama borom akala lekk na baadu leen leen ci man baadal la ca def googu nag ni nga xamante ne noonu laa amee loolu xaqiiqa la comme ni nga xamante ne noonu maanaam mooy ne safara ci jëmmi boppam maanaam moom mooy adduna bi lépp nag muy suuf si muy asamante comme ni nga xam ne noonu la fa euh, noonu la fa ittiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala bu wax ak suuf si ak asamaan ngeen ci coobarew wala boog ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu forcé leen ñu ci te lool moom mooy tamit di di tekkale ne amul dara lu dul ne maanaam adduna bi maanaam lépp loo fi gis mu mel ni inanimé en fait euh, animé na mm-hmm. maanaam dafay nekk di wax day def day wax te loolu comme ni nga xam wa wataral jibaala tahsabuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab yaa ngi gis euh, yaa ngi gis dot yi nga foog ne dañoo taxaw fekk ñi ngi dox doxu niir yi loolu mooy ne yow amul dara lu fi taxaw amul dara lépp day wax lépp day def waaye nag borom bi subhaanahu wa moo ko waxal moo koy defal comme ni nga xam te ne noonu la yaram yi di waxe bu ñu wax am taxanal la di am taxa kulla shay'in maanaam ki ñu waxloo mooy kii waxloo bépp mbir kon dañuy gis ne lépp day wax waaye te li koy dëgëral mooy in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi amul dara lu dul mi ngi sabbal ci di sant boromam subhaanahu wa taala waaye waa waaye nag walakin laa tafqahuuna waaye yéen li nga xam ne mooy seen sabbal loolu nag mooy ne lépp lenn mi ngi sabbal boroom bi subhaanahu wa taala di ko màggal naka loolu mi ngi wax ak boromam subhaanahu wa taala ci waxin ak ci lakk boo xamante ne ñoom moom borom bi subhaanahu wa taala moom la ko adapté loolu moom moo indi kon maanaam ñëpp di wax di wax loolu moom moo tax jahannama tamit di wax ak borom bi subhaanahu wa taala muy sawara mu ne fa qaalat dañu ko yaa rabbi e yow sama borom maanaam akala a lekk na baax yi lenn ci man baax la ca def maanaam mooy safara ni ñu ko bindee moom moo tax lenn li doon lekk la ca def ngir tàngoor wi nga xamante ne moom la ko borom bi moom la borom bi dëxëñ ci biiram waaye nag fa azina mu daal di jox ndigal la xaal ko bi nafa say ni ci ñaari nokki maanaam loolu moom mooy noyyi yi nga xamante ne moom la safara di noyyi loolu tamit dañ ko cay xamee ni moom kon day dund waaye mu ne nafa nafa nafasin benn noyyi si taay ci yi sedd mooy hiver bi wa nafasin ak. nooji fi fi say fi ci jamonoy tàngoor bi fa huwa moo tax moom ma moo tax loolu moo tax euh, achadduma li gën a achaddu li gën a tarma li nga xam ne taji duuna yéen a ngi koy daj mi na xarri ci tàngoor moo nekk safara moo tax hiver bi maanaam moo tax moo bi muy tàng jër tàngoor woowu nag ci ëppub jahannama la jóge loolu dafa bokk ci li jullit war a gëm maanaam te loolu maanaa la boo xamante ne buy wane ne baatinu mbir yi day am jeexital maanaam mbir yi dañoo am ay xaqaayiq te baatinu mbir yi dafay am jeexital ci suñu adduna bi mooy ne li gën a tar ci hiver été bi moom ngay gis muy tàng wa ashaddu ma tajiduna wa ashaddu gën a tar li nga xam ne tajiduna ngeen di daj tamit min az-zamharir ci seddaay wu tar mooy zamharir comme la laa yarawna fiha shamsan wala zamharira shams mooy jant bi wala zamharira mooy seddaay wu tar àjjana loolu amu fa amul jant maanaam muy tàngoor amul jant waaye amul seddaay wutaat waaw dégg nga maanaam mooy kon sedd loolu eh, eh, mu hiver bi tamit sedd gu métti gi muy sedd tamit mooy ëpp jahannama gi la maanaam nga gis ne eh, kon dañuy gis ne jahannama maanaam ndekete ñaari borom subhaanahu wa ta'aala lii dañ ci dañ ci jàngee kattanam gu màgg gi maanaam jëmmi mbir mi muy jahannama mu defar ci sedd ak ta ak tàngoor maanaam ci jëmmi mbir mi muy sawara ah, beneen bi ci def moom mooy ne ndekete seddaay day lakke comme ni nga xam ne noonu la tàngoor di lakkee mm-hmm. te loolu beneen bi ci def maanaam nga gis tamit ñu gis ci dee ah, ah, maanaam borom subhaanahu wa ci dafa dafay defee comme ni muy maanaam benn mooy ne borom bi rek kay def di dindi mm-hmm. ngir ne bu dul woon moom mooy def di dindi du possibilité wu di am bi génne seddaay yu gën a tar ba pare moom ci boppam nekk li gën a tar ci seddaay ba pare nekk li gën a tar ci tàngoor du mën a ne mhm. dafa fekk ne boroom bi subhaanahu mooy def ci moom tàngoor ak seddaay loolu nag ci lépp la maanaam amul dara lu dul lépp lu ne nag man nay def mbir di def contraire bi lu diggu ñu ne lii lay def day def contraire ngir ne boromam moo ko ci def ndax ni muy dundale noonu lay reyee mhm. Euh, euh, ngelaw sax day rey ngelaw ni muy mën a tax ñëpp di ñu nooyi noonu la man a reyee tàkk-tàkk ngi nii day day day day servir nu dañ dañ ci togg et cetera ak yooyu waaye day lakk di yàq euh, noonu la rek alquran sax ni alquran borom bi nee yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran daf ciy sànkee ñu bari di ci gindee ñu bari mm. loolu nag borom bi subhaanahu wa lool loolu li ko indi mooy Euh, xadaratul waaxidiya maanaam ndax xadaratul waaxidiya euh, loolu foofu euh, mooy lépp nekk maanaam benn mm-hmm. lépp ni mu nekkee benn ndax waaxid mooy benn mm-hmm. lépp li mu nekkee benn waaxid li ko wutale ak mooy bu ma nee kii kenn la mm-hmm. mooy ne mel ni moom amul bu ma nee maanaam mbir yi day benn la maanaam par exemple bu ma ah fii de li fi am ci eh, ci ci chargeur benn la mm-hmm. maanaam loolu mooy benn la maanaam benn chargeur boobu moo fi ne mm-hmm. euh, kon loolu kon boobaa dañ quantité la voilà waaxit mooy quantité bi lépp nag nekk leen benn quantité mooy mooy ne yàlla ak turam yéeg melo yi li muy bëri bëri yëpp dafa nekk ci xadara benn lépp nekk fenn dong di jugee di jugee loo ci benn xadara kefe mm-hmm. muy turam yeeg meloom yeeg ànd ak ñuy bëri ànd ak le fait ñu nekk luy safaanoonte ànd ak le fait que ñuy mën di def yu wuute ànd ak ñu ñuy mën di feeñee ak feeñu waay yu wuute lépp benn la muy borom subhaanahu wa taala maanaam moo leen dajale ci ci ci mboolem turam yeeg meloom yi nekk moom yàlla nekk waaxet kenn voilà nekk waaxet kenn loolu moom moo indi euh, li mu bind tamit mu ci feeñal waaxidiyya boobu moo tax bépp mbir mu ne am na li muy jariñ naka noonu ni mu mënee jariñe loolu la mën a lore loolu hmm? loolu euh, euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy déngee ci euh, suñu xadis bi xadis bi taxrij bi gisoon nañ ko ci xadis numéro cinq cent trente-trois walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi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 te moom mooy Omar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya an-Nakha'i muy dàqantalam nekk Abu Hafs al-Kufi rahimahullahu ta'ala di waa Kufa moom hadith bi ñaar hadith bi ñu ngi ci sahih sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim ñoom ñaar ñoom ñoo solo ci ñoom seen sahih naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ashaabu sunan te mooy as-sunanul arba'a ñoom ñaar ñoom ñeent ñëpp solo nañ ci moom ba mu def al imaam Ibn Maaja euh, ñoom euh, solo nañ ci moom ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dañuy solo ci benn kenn kooku solo ci keneen euh, maanaam kooku solo ci moom maanaam du nekk seen sëriñ directement ba mu des imaam Ibn Maaja ci kutubu sitta yëpp am na ci 135 hadith comme niñ ko waxe woon ci ñaari saxiix sahih imam al-Bukhari quatre-vingt-neuf xadis la ci am am na ci quinze xadis bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ñoom itam ginnaaw ñaari imam yu mag yi di imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima moom mooy imam Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi ak Ahmad ibn Yusuf as-Sulami ak Isma'il as-Samawayhi ak euh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak Yaqub al-Fasawi ak ñeneen rahmatullahi alayhim euh, mi ngi génn imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année am na ñoo xam ne wax na deux cent vingt-sixième année euh, rahmatullah alayhi comme le imam al-Hafiz al-Ayni wax rahimahullah euh, imam az-Zahabi rahimahullah nee na amul kenn ku ñu soloo ci moom maanaam moom solo wuñu ci moom lu dul euh, mu jëlee ci baayam maanaam ñooñu la ñuy wax al-wuhdaan mooy ñi nga xamante ne maanaam mooy euh, loolu ñooñu la ñuy wax daal moo mooy ñi nga xamante ne solo wuñ ci lu dul ci kenn kese moom la solo euh, dégg nga moom euh, mi kon génne adduna ca Kufa comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon mu ne qaala nee na haddathani haddathana abi sama baay moo ñu nettal te mooy Hafs ibn Ghiyath ibn am daqantalam nekkoon Abu Umar ngir dem moom mooy papa Umar ibn Hafs Ah, moom mi ngi génn àdduna 195e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom muy qaadi ca Kuufa rahimahullahu ta'ala ay hadiis ñi ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala nee na haddasanaa al-A'mash moom mooy ah, Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad muy dàqan talam di Kuufi te cosaanam nekk nekkoon nekk rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a àdduna 61eem année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mun a qaala haddathana Abu Salih te moom mooy Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon da doon dem Kuufa lu bari di dem ko dellu si ak wa maanaam ngir ah, da doon jaay ah, ay diw maanaam diw moom ah, naka noonu moo tax ñu naan ko di ko a as-Samman rahimahullahu ta'ala nekk imam bu mag rahimahullah moom mooy nga xamante ne moom moo mag imam az waaye lu bari la solo ci imam az rahimahullahu ta'ala moom Abu Salih rahimahullahu taala moom mooy borom ma mi ngi gënaat na cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba al-Khadraji al-Khudri al ta'ala anhu moom mi saaba Yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam moom mi ngi gane adduna fukkeelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi ñeent mooy soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam ay hadiisam Euh, ñu ngi ci kutubu sitta maanaam moom bokk na sax ci muksiruna yi nga xamante ne xadisam moom mille cent soixante-dix xadis ñoom ñooy euh, euh, mooy musnadam li nga xamante ne moom mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci quarante-trois xadis ci ay xadisam imam al-Bukhari wéetoo ci six xadis imam Muslim wéetoo ci cinquante-deux xadis ci xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yàlla li sallallahu na abridu bi zuhri nangeen ngeen feral ci tisbaar bi maanaam mu ne ndax bu tisbaar jotee na ngeen ci feral maanaam na ngeen di nekk ba mu bakkeer gi sedd loolu comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisoon gis nañ xadis boobu gisoon nañ maanaam maanaay imam al-Bukhari rahimahullahu taala day gën a yaatal maanaam bi di leeral rek ne li nga xamante ne moom la ñuy wax fii moom mooy tisbaar te bokk na ci liy dëgëral ne tisbaar moom moo tax ñuy wax moom mooy ne riwaayaat yu bëri te xadis la boo xamante ne bëri na ci ñu ko soloo ci anam goo xamante ne mënuñoo sikki sàkk ci ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ngir ne ah, solo nañ ko ci sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak ci sayyidna Abu Hurayra ak ci ak ci sayyidna Abu Dharr al-Ghifari naka noonu solo nañ ko ci sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anil jami' mu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa na ngeen xeral ci tisba walla mu ne na ngeen saral ci waxtu tisbaar bi ah, mu ne fa inna shiddatal harr ndax li wér boobu moom mooy tar taruk tàngoor min fayhi jahannama ci uppum jahannama la bokk mu ne ah, wax ji ah, ñoom taabaaho maanaam moom mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq kii nga xamante ne moom ñi ko topp mu ñoom ñi def mu taabaa ci moom maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoom moom ak ñoom ñoo bokk benn sëriñ biñ ko solowee moom mooy Sufyan euh, te moom mooy imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala mu ne wa Yahya te moom mooy ibn Sa'id al-Qattan voilà rahmatullahi alayhi maanaam ñoom ñi mu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala wa Abu Awana te moom mooy Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri muy Abu Awaana rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñi ñëpp ñoom ñoo ko solo an al-A'mash maanaam mutaaba yi am nañ maanaam an al-A'mash mu jël ko ci ci al-A'mash maanaam kon fii li nga xam ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di leeral fii mooy bari waayu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo moom moo tax mu daal indi ñi ñëpp di leeral ne ñoom ñooy ñëpp tamit solo nañ jëmmi xadis bi loolu moom moo tax xadis la ak wax la joo xamante ne. comme buñ ko waxee dañ naan ah jahannam tàkk-tàkk moom moo waral lii maanaam mu mel ni day daal di wane ñi nga xamante ne ñoom seenum xel dong lay jëñ li ñuy jëfandikoo ne leen lii mënoo leen ci sikki sàkka ak loo leen man a man sikki sàkka lii mënoo leen ci sikki sàkka moo tax ma indil leen xarit yu bëri yi maanaam ñu waaye su dul loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala day faral rek di indi euh, ci benn xadis euh, day day day faral rek di indi Euh, du du duy faral di indi lu bari euh, jëmmi benn xadis indi ko ñaar euh, maanaam ci benn bunt bi duy soxla xadis yu bari dégg kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 3259 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 679 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 1062 11 onze mille soixante-deux ak onze mille quatre cent quatre-vingt-dix ak onze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept ak onze mille cinq cent soixante-treize euh, kon dinañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta euh, imam al-Bukhari ak imam Ibn Maaja ñoom rek ñoom ñoo ko solo euh, ak rahmatullahi ala al-jamii mu ginna mu ne baabun bunta ngi nii al ibradu bi zuhri fi safar al ibradu seral bi zuhri ci ci fi safari ci tukki fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne maanaam tis euh, seral boobu ñuy seral tisbaar bi euh, maanaam bu bu jant bi tàngee loolu du boole nekkee ci biir dëkk bi rek moom moo tax ngir ne maanaam wax la joo xamante ne dafa wuuteeg li nga xam ne moom la imam ash-Shafi'i rahimahullahu taala ndax imam ash-Shafi'i dafa jàpp ne bu fekkente ne euh, nit ñi dañoo tukki te ñu nekk bokk campement seral googu dootul amati maanaam maanaam seral gi gi ñuy feral tisbaar bi di nekk loolu dootul amati maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari di ko leeral fii foofu ci kaw loolu ñu daal di gis ne am na ay mbir yoo xamante ne feral gi euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim génne nañ ko ci lu demee nekk bisub ajjuma ajjuma duñ ko seral loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim génne nañ ko ci naka noonu jamonoy hiver jamonoy hiver seral gi tamit du am jamono hiver tamit seral gi du am loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim génnee nañ ko ci waaye ludul euh, waaye sudul yooyu bu fekkente ne jamono été la tàngoor wi maanaam bu boobaa seral googu dana am naka noonu ci tukki tamit du tere seral gi am loolu moom euh, euh, loolu moom lay moom moom la ñuy moom la ñuy wax ni maanaam mu ne imam al-Bukhari moo tax taala indi hadis indi bunt bi noxe ko mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Adam ibn Abi Iyaas te moom mooy ah, ah, mooy imaamu boobu nga xamante ne ci waa imaamu waa Basra yi rahmatullahi alayhim di sëriñ ci sëriñ imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala te moom mooy ah, Adam ibn Abi Iyaas Abul Hasan al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala al-Asqalaani rahimahullahu ta'ala Euh, Abu Iyas nag mooy Abdurrahman moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne Baghdad la mu joona dëkk rahmatullahi alayhi moom imam al-Bukhari ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solowee ci moom amma imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom solowuñ ci moom rahimahullahu ta'ala mun qaala <coughs> haddathana Shu'ba te moom mooy moom Ibn al gis nañ ko léegi qaala haddathanaa Muhaajir Abul Hasan te mu ne mawlaala li Bani Taymillah maanaam mawlaala ci waa Banu Taymillah dégg nga loolu maanaam moom tamit gis nañu ko Euh, gis nañ ko léegi moom mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Zayd ibn Wahb moom dégg gis nañ ko léegi an Abi Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu moom tamit dégg gis nañ ko léegi mu ne qaala nee na kunna nekkoon nañ ma an nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii safarin ci ab tukki fa araada mu daal nam al mu'azzin noddukat bi an yu'azzina ci mu noddu li zuhri ñeel tisbaa loolu tamit ba tey muy leeral ne waxtu mbir mi moom ci waxtu tisbaar la woon beneen bi ci def moom mooy day leeral ne loolu ci tukki la ñu àndoon ñu nekkoon ci jamono joo xamante ne dañoo amoon campement loolu moom moo taxoon dégg nga mu ne fa moom ah, moo loolu ba mu ko defee fa qaala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko abrid seralal maanaam moom mooy kon gi déen gis ne hadith bi ñu weesu maanaam fële def ne fa azzan azzana muazzinu nabi sallallahu alayhi wa sallam nga noddukatu yenente bi sallallahu alayhi wa moo nodd fii mu daal na di maanaam kon dañ ciy daal di xamee ah, daal di xam ne nodd noddukatu bi sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala dafa dafa dafa nodd beneen bi ci moom mooy dafa nam a nodd Eh, waaye Yonent bi sallallahu alayhi moo ne ko déedéet bul noddu abri bi saralal maanaam négal dégg eh, eh, mu ne ko kon abrid mu ne mu ne ko négal waaye négal bu maanaam feralal summa topp araada mu nam an yu azina ci mu noddaat fa qaala mu wax loo wañeel ko abrid feralal maanaam loolu dañ ciy jàngee biir maanaam dañ ci jàngee ni feral gi du rek ñu ne la ah waxtu wi dugg na rek ñu ne kon nag euh, waaw nañ xaar tuuti waaye nañ xaar cinq minutes maanaam mbir mi du du ci ay affaire cinq minutes ak euh, deux maanaam mbir mi day dañuy xaar dañuy xaar dëgg daal maanaam li koy leeral mooy li mu ci teg mu ne xattaa mbetera ay naa ñu daal di gis fay attu loolu maanaam mooy jengu jant mooy takkandeeru li nga xamante ne moom mooy attu loolu mooy euh, mooy tund mooy doj ma doj yi ñu gis seen takkandeer Ah, bu ñu gisee nag takkandeeru doj yi ci la ñuy doog a wax mu ne fa qaala ci la waxee annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral lan moom moo tax muy muy mu mu def mbir mi mu ne inna liwér boo mooy shiddatal xar tartaruk tàngoor gi min fayhi jahannam min fay dafa bokk ci uppub jahannama jahannam maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee tamit moom mooy ne su fekkente ne ker gi dafa am maanaam mbir mu mel nii dafa am Euh, mooy ne borom xam-xam maanaam nitu yàlla bi sëriñ bi borom xam-xam bi bu fekkente ne dafa am lu muy def te mbir mi euh, mu xam ne ah nit ñi dinañ ne ah waa lii moom ana lan moo ko war a waral ngir ne mbir yi ci yoon daanul demee nii moom bu boobaa ñu daal di tey mu daal di leeral ana lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy sabab bi tax mu daal di joxe boobu àtte ak lan moom mooy sabab bi nga xamante ne moom moo tax mu wax lool moo tax mu ne fa iza stadda bu taree alxar tàngoor fa abridu na ngeen feral bi salaati ci julli lu tax mu ndax mu daal di koy layal li nga xam ne moom la jiitaloon léegi mu ne waa te loolu gisul nañ ko maanaam gis nañ ko léegi maanaam te loolu daal li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii moom mooy dafay leeral ne mbir mi daal du te du maanaam te mbir mii ni ci tukki la xewe woon itam maanaam te loolu boobaa day daal di nekk loo xam ne day tontu li nga xam ne moom mooy wax bi nga xam ne moom la imam ash-Shafi'i wax rahimahullahu taala Euh, te loolu euh, borom xam-xam ma Shafi'i yu bari rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne imam Shafi'i rahimahullah dafa gisul woon hadith bi waaye su ko gisoon moos doon la ko topp comme ni nga xamante ne noonu moom mooy baaxam moom rahimahullahu rahmatan wasi'a moom mi nga xam ne moo wax naan iza sahha al-hadithu fa sa hadith moom rek loolu mooy sama mazhab am na feneen sax waaf ne ni mu ko waxee sax moo gën a yéeme ndax dafa ne su fekkente ne damaa maa ngi dund maanaam danaa ci dellu si su ma génnee adduna tamit xam leen ni soppi naa gis-gis ndax xadis bu gis gis ndax xadis bu wér am na ci mbir moomu loolu nag moom mooy doxalin nit yàlla yu mag yi ak borom xam-xam yu sell yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam mu ne mu ne mu ne mu ne wa qaala ibnu abbas mu ne al imam ibnu abbas mooy mooy abdullahi ibnu abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu moo de hibrul umma wa turjumaanul qur'aan di foore xeet yi li nga xam ne moom mooy firikat Alxuraan bu màgg bi rabbi radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gane adduna ñetteelu at laata gaddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn adduna soixante-huitième anne ba dañuy wax tamit ne ba soixante-dixième année soixante-dixième année ginnaaw alayhi wa alihi wa sallam moom Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul radiyallahu ta'ala maanaam euh, Seyd euh, moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp lu ñu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax musnadam mooy mille six cent soixante xadis comme niñ ko gisee woon nga xam ne ci ñaari saxiix muttafaqun alayhi soixante-quinze xadis la imam al-Bukhari wéetoo ci cent vingt xadis imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti xadis ci xadis Seydina Abu Hurayra ci Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma moom Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan fay tatafayya'u maanaam mooy li muy tekki mooy tatamayyalu mooy dafay jéng lan moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax li maanaam mooy ne euh, bu ñu gisee hadith bi dafa am bat maanaam baatu hatta ay na fay at tulul maanaam mbete ñu daal di gis maanaam takkandeer yi maanaam takkandeeru doj yi maanaam bi nga xamante ne moom lay wax mooy jéng gi nga xam ne moom la takkandeer gi di mën a jéng ba ñu ci doj yi loolu biñ ko gisee loolu lay wax ne fay ak talul maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala munoon naa wax rek al fay u mooy al maylu maanaam fay u mooy jéng gi moom mooy takkandeeru bu jéng gi munoon na ko waxee noon waaye waxiwu ko noonu waaye dafa ne tata fay u bi maanaam maanaam li muy tekki moom mooy tata mayelu loolu nag wax la joo xamante ne dafa nekk ci alquran comme ni borom bi wax ne awalam yaraw ila ma xalaqa allahu min shay min shay'in yatafayya'u zilaaluhu ci beneen jànginu alquran tatafayya'u zilaaluhu 'an al-yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi wa hum daaxiruun mu ne xanaa gisuñu ne li borom buur yàlla subhaanahu wa taala bind ci mbir yi maanaam nga xamante ne mbir yi seen kër yi dañuy jéng maanaam dañuy jéng tourner Euh, ci ndeyjoor anil yamini ci ndeyjoor was-samaa'il ak càmmoñ yi ñoom ñëpp sujjadan ñuy aju sujjootal lillahi ñeel buur yàlla hum daaxiroon te ñoom ña ngay sax noona maanaam di nekk ci di sujjoot ci buur di sujjootal buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam aaya boobu day tegtale ne kon mbir yëpp benn lenn lu ci nekk takkandeer yi ngay gis ñuy am maanaam seen takkandeer yi dañu nekk di sujjootal buur yàlla subhaanahu wa taala te tam fay yaw muy maanaam yata fay yaw maanaam mooy dañuy jéng anil yamini jëm ci ndeyjoor wa samaa'i li jëm ci càmmoñ yi maanaam loolu tamit mu koy leeralee noonu maanaam aaya boobu nag moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di junj fii bimu naan ndax ñaari qiraa la yoo xam ne ñoom ñaari yëpp qiraataani sa mashhurataani lañ mashhurataani lañ maanaam ñaari jànginu alquran yu siiw lañ moo tax mu ne tata fay yow mu ne mooy tata mayyalu maanaam moom mooy dañuy jéng comme ni takk der def di jéng jëm ci ndeyjoor wala ci càmmoñ moom lay wax nii maanaam euh, ne mooy fay ak mooy takkandeeru jéng gi ñu jéng loolu su amee mu ne lool la ñuy xaar bu ko defee ñu mën a julli maanaam ñu xaar ba mu ba am takkandeer bu baax euh, te loolu noonu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wax ko Euh, mooy ne xam nga takkandeer xam nga déjà bu ñëwee exemple doj li lay maanaam mooy doj montagne ku defee nii mm-hmm. bu fekkente ne takkandeer bi dafa am takkandeer bi du gaaw a nëbb lépp ngir ne takk doj daa ngand maanaam takkandeer bi day day njëkk nëbb benn partie ci montagne bi bu ñu demee nag ba takkandeer bi génn montagne bi jéng carrément di jéng loolu moom mooy ne ker gi commencé naa sedd mm-hmm. loolu moom mooy lay wax nii li tax nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko nii comme niñ ko gisoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu muy firi euh, gis gis nañ ko ne su amee benn baat boo xamante ne baat bi dafa xaw dafa nekk baat bu jafe ci biir hadith bi bu fekkente ne am na baat bu ko nuru même bu dee ni mu ñëwee ci al alquran wuute na ak ni mu ñëwee ci hadith bi formule alquran bi la imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi indi fii tamit looloo tax mu indi ba waxul fay u mooy maylu dafa ni tata fayya u li muy teeg mooy tata mayelu ngir ne alquran noonu la fa ñëwee maanaam tatafayyu zilaaluhu an al-yamin wa ash-shama'il sujjatan loolu moom moo tax comme ni nga xamante ne ah, euh, lay wax ne euh, euh, comme niñ ko gisee woon rek faa an qaa ak safan maanaam mu leeral qaa maanaam mu ne ngir ni mu ñëwee ci alquran mu leeral baatu qaa an safan ak comme hadith na Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala bi ñu gis naan naan Euh, dayya'na idan dayya'na qaraarita kasiiran comme niñ ko gisee woon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daan ne dayya'tu min amrillah ah, ay ay farrattu ah, farratna fi qaraarita fi qaraarita kasiiran mu ne ah, farrattu fi jambillah ay dayya'tu min amrillah maanaam nga gis ne muy leeral ne a chaque fois imam al-Bukhari loolu ak qaayidam te loolu lu mag la luy wane ni nga xam ne noonu la lëkkaloo ak alquran maanaam noonu la nekkee koo xamante ne maanaam ne tiirim bi ay xadiis la waaye mooy cosaan bi waaye da iman daf lay leeral ne sama tiirim bi xadiis yi yëpp dañuy leeral njàngum alquran alquran la ñuy leeral moo tax suy am benn baat bu nekk foofu daf koy fiiree alquran lii nag imam ibnu abi hatim rahimahullahu taala moom soloonam waxu sayyidna Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma amma li nga xamante ne moom mooy xadiisu sayyidna Abu euh, euh, Azar al-Ghifari bi radiyallahu ta'ala anhu loolu moom euh, gisoon nañ taxrij bi léegi walillahi alhamdu wal minna imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal ne waqtu zuhri inda zawali maanaam baabun bunte ngi nii léegi nag mu commencé nag ginnaaw ba mu julli tisbaar kat dañ koo war di teral su jamonoy tàngoor bu ko julli teel ngir ginnaaw ba muy leeral mbir moom nag léegi nag mu dugg ci di leeral beneen mbir maanaam léegi nag mu dugg ci waxtu tisbaar moom ci jëmmi boppam ana kañ lay tàmbali ak lan moom mooy atte yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci mboolem yi nga xamante ne moom mooy atte yi waxtu julli tisbaar ak julli tisbaar ana kañ lay jeex loolu yëpp mu di ko leeral maanaam mu ñëw ubbi noxe suñu bunt bi rahimahullahu taala ngir leeral yooyu mu ne waxtu zuhri waxtu tisbaar inda zawali ma nga faf jéngug jant bi maanaam moom mooy lan mooy su fekkente ne jant bi dafa xëy dañoo xëy jant bi jog jant bi su jógee dañu gis takkandeer gi nga xamante ne moom mooy maanaam jant bi day jógee ci penku penku lay jógee bu ko defee takkandeer yi dañuy nekk ci soowu bi su fekkente ne dañuy wii nag di continuer jant bi day commencer jóg lu jant bi di gën di jóg takkandeer bi gën a gàtt di gën di ñëw bu ñu demee ba nga xamante ne jant bi dafa nekk ci diggu bopp yi maanaam mooy diggu njolloor loolu boobaa takkandeer bi nag moom mooy daal di wëlbatiku maanaam takk après jant bi day taxaw foofu nag bu fa yegtee borom subhaanahu wa taala dafay taxawal jant bi jant bi da ngay gis du taxaw mukk bu xësee ba commencé jóg day dox di dox du taxaw waaye bu yeggee ci diggu bopp bi nag day taxaw maanaam bu yeggee ci diggu njolloor bi day taxaw bu taxawee ay deux wala trois minutes lay taxaw du ko ëpp rek commencé jéngaat jéngaat boobu nag bu commencé jéngaat nag su ko defee foofu nag lool moom mooy zawal moom mooy toxu ak zawal mi moo ngi tekki toxu maanaam jant bi toxu gi muy toxu di jéng di jógi ci taxawaay ba mu taxawoon mm. léegi nag di commencé jéng bu ko defee takkandeeri di commencé fii te penku mm. fii takkandeeri bu jant bi doog a jóg soowu la ñuy féete mm. waaye bii fa takkandeer bi penku la féete que lii mu am mbir moo xam ne mat naa bàyyi xel ci mbir yi mooy ne euh, takkandeer buy jóg te loolu lu mat a leeral la maanaam takkandeeri suñuy jóg suñuy euh, suñuy jóg Euh, du ñu jógee ci dëkk bu nekk ni dëkk bi mel maanaam day day day day day day day day ci naka la takkandeeri di mel ndax bu fekkente ne dëkk bi maanaam takkan nit ñi dañoo féete dañoo nekk ci kaw maanaam dañoo nekk ci kaw euh, équateur bi ah bu nekkee ci kaw équateur bu nekkee ci équateur bi ñaare jant bi day jóge eh, penku ñëw soowu directement maanaam ñoom du ñu am problème mu euh, ndax euh, maanaam ndax jant bi day jaar seen diggu bopp yi su ko defee day am benn jamono joo xamante ne ñoom jant bi day taxaw nii jant bi day taxaw carrément maanaam biir bi du am takkandeer affaire bi commencé jeng après lu nit ñi gën a jege équateur bi nag takkandeer boobu noonu digg maanaam muy gën di tuuti maanaam bu fekkente ne maanaam bu jant bi nekkee ci zawal ci ci ci ci ci ci zénith bi mm-hmm. maanaam nekk ci digg jolloor boobu lu ñu gën di jege équateur bi takkandeer bi nit ki di am wala bi jëmm mbir mi di am su jant bi yeggee foofu di gën a tuuti su ko defee euh, euh, su jant bi yeggee foofu ba commencé tourner ni ñu xamee ni tisbaar jot na mooy bu ñu demee ba jant bi nekk ci digg bi taxaw takkandeer takkandeer euh, bi nga xamante ne masalan jant bi nii la doon jóge takk ndeer bi nekk ci ginnaaw mais comme que boo nekkee foo xamante ne du équateur bi bu fekkente ne fii la penku nekk ci ci kanam ni jant bi du jóge fii jant bi day jéng nii lay génnee du génnee nii est nii lay génnee wala nii selon hiver bi wala été su jant bi day génnee nii wala nii kon takkandeer bi day jéng su takkandeer bi jéngee maanaam jant bi du def nii jóge nii ñëw ci kaw jaar ci kaw wàcc bu def noonu mhm. day def nii moo tax journée yi di gudd ci bu ñuy gën a sori équateur bi été bi journée bi di gën a gudd et bu ñuy ak wala hiver bu ñuy gën a sori équateur bi journée bi di gën a gàtt ndax ni jant bi di tourner la mhm. bu fekkente ne au lieu mu def mu def nii mhm. mu def nii temps bi muy jël day gën a yàgg Euh, wala au mu def nii mu daal di génnee fii def nii maanaam diggante fii ak fii loolu tamit mooy journée bi day gën a gàtt léegi su fekkente ne hiver bi la ñu ne su dee su dee su dee su dee maanaam période boo mën a nekk jant bi suy jóg nga gis ko identifier ko xam ne mi ngi jógee nii takkandeer bi mi ngi def nii léegi bu ñu demee ba jant bi yegg fii jant bi yegg fii mooy diggu njolloor su jant bi yeggee fii mooy diggu njolloor comme que jaarul sama diggu bopp man danaa am takkandeer ci diggu njolloor gi takkandeer boobu mooy am ci diggu njolloor gi nag faaw ma xam lan la maanaam noonu la ñuy xamee et bu taxawee dama koy natt ni may xamee ne tisbaar jot la mooy dama koy natt su ma ko nattee ma gis ne yëngatuwul maanaam moo lool nag mën naa nekk man mën na nekk mur bi mën na nekk bant poto bi poto wala bant bu ma samp mën na nekk garab gi mën na nekk lu ne mais mën na nekk benn saak bu ma teg mën na nekk lu ne mais nañu natt lan la suñu ko nattee ba ñu gis ne léegi jant bi commencé na tourner maanaam léegi jeng ko commencé na tourner takkandeer bi mi ngi commencé bouger à partir de moment boobu ci lay xam ne tisbaar loolu moom la imam al di wax ni rahmatullah alayhi li borom xam-xam yi wuute nag rahmatullah alayhi mooy waxtu tisbaar kañ la tàmbali kañ la maanaam kañ la tàmbali ñoom wuute wuñ ci ñoom ñëpp d'accord nañ ci lii ñu jot wax nii ne fii la jant li tisbaar di tàmbali kañ la tisbaar di jeex foofu la wuute yi am rahmatullah alayhi ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa maanaam maalikee ak Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim globalement am na ci lu ñu ànd mooy ne waxtu muxtaar maanaam bi ñu tànn waxtu ixtiyaar yi bi mi ngi dem ba ci ker gi tolloo ak jëmm ci buñ ci yokkee keru jéngub jant bi buñ ci yokkee keru jéngub jant bi maanaam euh, dama teg sama mbir mi ngi nii ah mm-hmm. la mm-hmm. jant bi ñëw ma am benn ker ma natt ker gi ker gi nekk deux centimètres ma am téléphone mm-hmm. keram nekk deux centimètres ma gis ne bi jant bi commencé jeex commencé maanaam takkaneer bi commencé bouger ker bi mi ngi tollu ci deux centimètres baax na léegi su ma demee ba ker bi keru keru téléphone bi mm-hmm. tolloo mm-hmm. ak njoolaayu téléphone bi taayu téléphone bi ba pare ñu yokk ci deux centimètres yi nga xam ne moo nekkoon mm-hmm. keru départ bi par exemple téléphone bi à peu euh, Hmm? dix centimètres un décimètre dix centimètres maa ni dix centimètres a ngi waaye takkandeeram bu jant bi dee jéng mooy deux centimètres ma nokke ko tisbaar jot na jant bi di wéy may seetaan téléphone bi fi mu ne jant bi dema dema dema dema dem ba nga xamante ne léegi téléphone bi takkandeer bi dem na ba mat douze maanaam dix centimètres téléphone bi plus deux centimètres bi jant bi doon jéng ni mu fi mu tolloon muy douze centimètres ci la xamee ni ah ci fuqaha u Maliki de hmm. ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ni léegi tisbaar muxtaar bi jeex na hmm. ñoom ci seen biir ñu wuute fuqaha u Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñu ne dafa am waqtu fadila maanaam bu dee euh, Hanabila yi ak euh, Maliki ñoom waxtu ixtiyaar yi ñu muxtaar lañu wax mais fuqaha u Hanabila yi rahmatullah eh, Shafi'i rahmatullah dañ ne non non ñun am nañu lu ñu tuddee waqtu fadila mooy waxtu ngëneel mm-hmm. mooy lan mooy bu tisbaar jotee rek li ñu wax ne tisbaar foofu la tàmbalee mooy ci jéngu jant bi ñu ne foofu mooy waxtu ngëneel bi ñu ne am nañ lu ñu tuddee ñun waxtu ixtiyaar yi ñun ñoo ko nduróole gaa yi ci mu am waxtu boo xamante ne dañ ko tuddee waxtul jawaaz waxtu dagan saa mu am coo waxtu boobu dagan na boo ànd maanaam ànd mm-hmm. euh, mooy te loolu noonu mooy tamit waxtu uzr waxtu goo xam ne waxtu eh, ngant la bokkut ak waxtu daruri ci ñoom ci foofu ndax waxtu ngant bi foofu li muy tekki mooy ki nga xamante ne dafa feebar doog a wér wala ki nga xam ne dafay boole tisbaar ak tàkkusaan hmm. wala yu mel noonu ñoom wala jigéen ji gis mbaaxam wala yu mel noonu day dugg ci waxtu euh, rosere mais dana dugg ci daruri kooku mais ki nga xamante ne dafay boole dañ koy wax tamit waxtul jame mm-hmm. wala waxtu azrin maanaam dañ koy dañ koy boole dañ naan mooy ki nga xamante ne euh, diggante bi secondaire bi maanaam bu dee exemple bi jëloon nekkee douze centimètres mm-hmm. ba keroog ñu ciy yokkaat beneen taille maanaam mooy deux fois taayam plus taayu résultat yu jéng gi muy muy ñaata muy kon vingt deux centimètres hmm. bu taayu takkandeer bi yeggee ba vingt deux centimètres hmm. ñu ne ah lii de moom wax dëgg yàlla mooy waxtu ñi nga xam ne dañoo nga am ngànt hmm. voilà dañoo am ngànt waxtu boole gi nag dëgg mooy waxtu yi nga xam ne mooy waxtu bi tàkkusaan di tàmbale ñoom bu boobaa da gis ne loolu foofu lañ dugg am na ñi nga xam ne ñooy fuqahaa Maliki ak xanaa ak Hanabila yi rahmatullah ñoom amuñu loolu ñoom benn waxtu la mooy bu mooy comme exemple douze centimètres bi rek ci lay yem exemple bi nag mooy exemple jëmm nit ki tey par exemple nit moom nu mu koy xamee mooy moom day taxaw wala bu dee poto la yor wala benn bant wala yu noonu mu ci xamee heure bi noonu lay def maanaam kon lii nii moom mooy heure bi ni koy xamee te lii mbir la moo xamante ne jarul kenn di dugg benn école pour mën a xam nuñ koy defee kaw kaw bi mës a jàng mu alphabet bi mën na ko xam mën na ko xam daa day natt rek ki nga xamante ne jàng na euh, agrégé na ci mathématique tamit dana mën a xam li muy def maanaam mbir mu simple la règle la bu simple bu aju rek ci cant bi kañ la jénga naka lay demee bu jeex tàkk loolu moom mooy bu fekkente ne ñun suñu euh, mooy heure yi nga xamante ne euh, ñun noonu la ñuy xàmmewee noonu lañ koy xàmmewee te képp kenn ak foo mën ne amoo montre amoo calendrier yaa ngi dégg mm-hmm. amuloo euh, application amoo dara nii nga koy xàmmewee mm-hmm. loolu ñëpp dañ ko war a mën maanaam amul comme application yaa ngi buñu sonal suñu bopp parce que mën nga dem foo xam ne sa téléphone day riir sa application day réer nga nekk ci àll bi heure julli jot da nga ko war a xam te temps bi mu lay jëlal pour nga xam ko lii nii euh, du temps bu bari du temps bu bari gis nga nii wax nañ ko léegi xam nañ xam nga bariwul lii voilà ki di ki di teg teg doomu daawam wala muy teg maafeem wala yo maanaam jigéen ji man na koo jàng ci diggante boobu maanaam jàng nu ñuy toggee doomu daaw moo gën a jafe lii ma wax maanaam kon war nañ ko mën a xam yaa ngi dégg euh, euh, euh, léegi mu de tey su ma ko bëggee xam ci yeneen i jumtuwaay mooy. su ma xamee heure bi jant bi di jóg xam heure bi jant bi di so loolu ñaari mbir la yoo xamante ne dama ko war a mën a xam maanaam te loolu météo mën na ma ci informer maanaam jant bi ban heure lay jóg ak ban heure lay so man mu mën ko calculer pour nga xool ba xam yow calendrier bi nga yor ni muy calculer baax na wala déet su ma xamee heure bi jant bi di jóg ma xam heure bi jant bi di so dama koy xaaj ci digg bi bu ma ko xaajee ci digg bi teg ci trois minutes mooy dinaa xam ne jant bi commencé naa jéng ndax waxtu woowu du weesu trois minutes hmm. deux trois minutes lay doon euh, ma xam ne ah waxtu tisbaar day kon jot na maanaam exemple la euh, jant bi mi ngi jóg par exemple à cinq heures zéro zéro cinq heures du matin lay jóg di dugg dix-neuf heures non non voilà non jant bi wala boog maanaam cinq heures lay jóg mm-hmm. su su jógee cinq heures environ vingt une heures lay lay tëdd mm-hmm. jant bi cinq heures du matin la jóg vingt une heures la tëdd mm-hmm. donc damay jël vingt et un heures vingt un ma wàññi ci cinq muy ñaata seize heures mm-hmm. kon journée bi seize heures lay durer mm-hmm. diggante bi jant bi di jóg ak bi muy tëdd mm-hmm. dama koy xaaj ci digg bi muy huit heures kon diggante cinq heures ak huit heures dama ci yokk dama yokk cinq ma yokk ci huit muy ñaata treize heures kon treize heures ci la waxtu bi di jot ci la tisbaar di jot maanaam bu ma ci yokkee trois minutes tisbaar jot léegi su ma bëggee xam kañ la tisbaar bi maanaam diggante bi maanaam waxtu wi di def euh, kullu shay'in zillu mislu maanaam bépp mbir du tolloog keram ah nga yokk ci li ñu tuddee zillu zawal maanaam keru jeng gi mm-hmm. loolu su ma bëggee xam lan la tolloon ci heure yi ci <laughs> exemple bi ma joxe mhm. damay jël treize heures ak vingt une heures mhm. treize heures mooy fi muy nekkee ci digg bi mhm. ak vingt une heures huit heures de temps la huit heures yi ma yokk ma huit heures yooyu laay xaaj en deux muy quatre heures quatre heures ma yokk ko ci treize heures muy dix-sept heures kon dix-sept heures ci la waxtu tisbaar bi di jeex foofu la tàkkusaan bi dugg Mm-hmm. waaw euh, léegi loolu mooy ci fuqaha u maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhi fuqaha u hanafi yi rahmatullah ñoom dañ naan déedéet zilla kulli shay'in mislihi ñoom loolu lañ wax daañ ñëw ci liñ tegtaloo insha allahu taala mm-hmm. maanaam ker kerub lu ñaar ñaaram wax nañ sànq ci bokk na ci yiñ tegtaloo mooy xadis yi ñu doon wax nan la bu ñuy feral abridu maanaam abrid abrid nan xatta ah, jaa fay ut tallul maanaam kon eh, dee leen feral abridu bi zuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam xadis yooyu lañ doon gis sànq ba tey du kon ker gi su yeggee su yeggee ci deux fois deux fois taayu mbir mi ci sama exemple téléphone bi ma jëloon euh, maanaam vingt-deux yi maanaam mooy vingt yi plus deux centimètres yi nga xam ne mooy tak mooy taayu jengu jant bi ma daal di am ñaata vingt-deux foofu la ñoom foofu la tisbaar tàkkusaan muxtaar bi foofu la yem mm-hmm. baax mm-hmm. muxtaar tàkkusaan muxtaar tisbaar tisbaar ci Hanafi rahmatullahi alayhim foofu la yem deux fois la taille mm-hmm. plus taayu zénith baax léegi Hanafi rahmatullah ñoom su dee ci ñoom sama calcul nan laa koy calculer euh, pour ma xam seen heure bi fan bi fan lay jeexee mooy dama koy xaajaat deux fois cest à ko loolu cas de figure bi 17 heures bi ma jël au lieu ma jëm ci 17 heures 17 bi ci boppam ak 21 heures lay xaajaat muy ñaata 21 heures mooy 17 5 4 muy ñaata. mu yegg dix-neuf heures kon ñoom dix-neuf heures la muxtaaru tisbaar bi di jeex mm-hmm. te ñoom bu boobaa foofu la muxtaaru tàkkusaan bi di tàmbalee mm-hmm. ci exemple bi ma jël mm-hmm. waaw léegi insha allahu taala ci jotaay bi di ñëw dinañu dinañu peut ñu revenir raté